al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ñuy nettali keroog ñàkk a demam Tabuk comme ci bii jeex ñu gisoon nañ bi nga xam ne ci la dem ci ñaw li nga xam ne mooy toolab mbokkam mi Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al ansaariyu radiyallahu taala anhu balam ko tontu mu di jooy yéegaat mur ba di dem. foofu la ñemoon léegi mu ñu mooy léegi nan la demee après mu ne fa bayna ana amshi fi suuqil madina mu ne nag bi nga xamante ne ci la lool xew ma génn di dox fii suuqil madina ci marché médina bi ala saakinihi afdalu salatu wassalam ci noonu rek ida nabatiyun min nabati ahli sham mimman qadima bit-ta'aami yabii'uhu bil-madiinati yaquul waaw mu ne bi ma newee noonu rek di dox ci marché bi ilaa nabati rek ma jekk dajeek benn nabatin moom la ñuy wax ci tubaab les nabatins an naba mooy nabati min anbaati bokk ci nabatin yu ahli Shaam wa Shaam ca la grande Syrie foo fële ca Jordanie ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Libnaan bilaadu Lubnaan Liban ak fi nga xam ne mooy Syrie tay geeg ay ak Palestine waaw nabatéens yi surtout les nabatéens de Petra ak yoo yële nee ma dajee fa ak benn nabatéen benn ci nabatéens yu yu yi dëkkoon Sham mim man bokk ci ñi nga xam ne xadima bil ta'am dañoo indi dañ doon def commerce dañoo andi ñam yabi'uhu di ko jaay bil madina medina waaw nabatee yi ñooy ñam am nañu ne mu ngi jóge ci istinbaatul ma ni ñuy génnee ndox ndax ñu nekkoon ndox dafa ñàkkoon ñoom nag dañu amoon technique bu di génne ndox yi waaw te ñoom ay jamono jooju ay ay ay li ñu nekkoon mooy ay baykat waaw moo tax ñu ne naba nabatéens yi ay ay ay paysans lañu woon ay baykat lañ woon te moom mii am na riwaay yi wane ne nasrani la woon mooy chrétien la woon waaw moom nabatéen bi mu ne ma dajeek moom mu ñëwoon fi nga xamante ne nii mooy Médina ala sakine afdalu wa wassalam ngir jaay fa la nourriture ñam yaqulu waajee ngi naan man yadullu ala Ka'b ibn Malik ci marché bi mu ngi naan jullit ñi di di wax ci kaw naan ana kan moo may tegtal Ka'b ibn Malik kan moo may wan Ka'b ibn Malik moom lay seet mu ne fa tafiqa an-naas yushiruuna lahu ilay nit ñi bu waxee lool nit ñi gis ma di ko joxoñ di ma joxoñ di ko joxoñ naan ko mooy waxuñu ma léegi de comme que nen saa saa na bu kenn wax ak moom ñu ñuy joxoñ nabatéen bi di ko joxoj naan ko mu nga nee di ko joxoj waaw ñu naan nit ñi commencé di ma joxoj ngir mu gis ma hatta jaani bi mu gisee ku mu doon ah, man yadullu ala Ka'b ibn Malik di dox ci marché bi naan man yadullu ala Ka'b ibn Malik kii membi ah vers Ka'b ibn Malik ñu koy joxoj jaay mu gis fi nit joxoj muy man hatta jaa'anii ba nim may dikkale fa dama'a ilayya kitaaban min malik Ghassan bi ñëwee mu jox ma benn lettre benn bataaxal boo xam ne mu ngi tukkee ci maliku Ghassan waaw muy Ghassan Sinay seen buur bi waaw ah am na nag bon kan la woon loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute. xam nga al-Harith ibn Shimr al-Ghassani maliku Ghassana am na ne moom la am ñu ne mukk Jabala ibn al-Ayhami am ñu wax leneen waaye wallahu ta'ala a'lam waaw mu bindoon ko benn lettre boo xam ne buur waa Ghassan te waa Ghassan fan lañ bokkoon mooy gis nga côté ba yeneen si waaye daa tànn demoon Tabuk côté yooyu lañ dëkkoon. ñoo doon les vassals les États satellites de l'empire romain dans le territoire sur le territoire des Arabes mooy ñi dëkkoon arab yi nga xam ne dañoo nekkoon frontière biladu Rum imbrakuriyatu Rum waaw Rome al byzantiniya Byzance Rome arab yi nga xam ne ñoo bokkoon ak ñoom frontière ci pays arab yi foo maliku Ghassan foofu la ne woon léegi nag lettre bi bataaxal bi moom moo ko bind waaw mu ne wa kuntu ta man Ka'b ibn Malik damaa newoon koo xam ne radiyallahu anhu man mooy ku doon bind laa mooy manoon naa écriture ndax temps yooyu ñi manoon di bind bariwuñu woon moo tax ku ko man nii dañ ko doon xam comme ni ngay gis léegi ñépp ñu bari daanaka mën a bind lii mën a lire mën a lii bariwul woon de waaw moo tax yeneen tubaab yi saa saa bi nga xasootu Badrin ba mu amee bokk na ci prisonniers yi nga xam ne lañ jàppoon ci Quraysh dañ le am na ci ñoo xam ne lan la leen libéré mooy a condition da leen a chartaloon ñu jàngal ay doomu jullit ñi al-kitaabata wal ñu mën a bind mën a lire ku ci jàngal lu toll nii. Euh, euh, nombre bii ci ay xale yow nga libre ci waa Quraysh kon nag Ka'b ibn Malik mën a wa kuntu man dama ne woon koo xam ne dama doon mën a bind waaw di xam li may bind ku bind it ma xam ko fa qara'tu ma daal di jàng li nga xam ne mooy bataaxal bi muy lettre bi di missive bi fa ida fii maa ngi fekk ci biir amma ba'd ginnaaw bi mu waxee daal li mu tàmbalee waxam moom maliku Ghassan amma ba'du ginnaaw lii fa innahu qad balaghanaa anna saahibaka qad jafaak ne ko fa innahu na dëgg dëgg de ah qad balaghanaa jote na na anna saahibaka kene sa àndandoo bi mu ngi ci jublu kan sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw jote nañ ne moom daal qad jafaaka mooy daal dinañ lay bàyyi waaw parqué nañ la tong nañ la mooy amatuñ benn relation bu muy defateeg yow waaw muy loo xamante ne lu metti la loolu moom yëg nañu ko man mii information boobu xabaar boobu ñëw na ba topp ci sama nopp man maliku retin li nga xam waaw te bokk ci arab yi am kattan nekk ci nga xam ne maay buuru xasaa sine yi waaw mu ne ko walam yaj'alka ba léegi ci biir lettre bi walam yaj'al walam yaj'alka Allahu bi daari hawaanin wala madiyaa te nag ne yow Ka'b ibn Malik parce que Ka'b il était connu xam nga waxoon na moom bindkat la mais sha'ir la woon te rek le poète poète bi taaxuraankat bi jamono yooyu ki doon sadd ay ay weer ay ay ay weer di sadd ay way jamono yooyu mooy tey tey jii mooy les influenceurs yu mag yoo ñële ci journalistes yi ak ñi nga xam ne ñooy les grands groupes de médias de presse internationale waaw moom ci façon boobu la doon représenter il était tellement célèbre sha'ir la woon il était un poète tellement doué tellement connu en Arabie il était très connu dañ ko xamoon mu siiwoon ba Maliku Ghassan ko lettre bi ne ko lii yëpp dégg nañ ko jot na jote naa ko yëgal na nag walan yaj'alka Allahu bi daari hawaan wala madiya te nag yëgal na borom bi tegu la ci suuf soo xam ne dëkk boo xamante ne nii dëkkub toroxta buñ lay toroxale la ah, wala madiya wala dëkk boo xamante ne nii dañuy neenal sa àq kenn du reconnaître sa àq bu doon tey say droit ah say droit fii kenn reconnaître ko fu ne lañ say droit waaw fu ne lañ say droit wala mabia kon nag ni ngay def falxaq bina nuwaasik waaw kon nag falxaq bina ñëwal rejoindre nous yaa Ka'b ibn Malik ñëwal nga nga nga ñëw ci ñun ñëwal fii ci bilaadu Ghassaan waaw haythu al malik Yahya al malik waaw falxaq bina kon nag ñëwal ci ñun bu ko defee nuwaasik bu ko defee ñun dinañ la jàppale dinañ bokk ak yi li li liñ la xañ foofu dinañ la ko jox waaw sa àq yi ñu foulé au sol dinañ la ko jox waaye dinañ ànd ak yow jàppale la yoral la dund bu neex fii nga nekk sous la notre protection nee na fa qultu bi ma liiree te xiina qara'tuha man al Ka'b ibn Malik ma wax bi nga xam ne ci laa lire lettre bi ma ne wa hadihi aydan min al bada ma téye lettre bi ma ko liiree ba pare ma ne lii itam ci nattu bi man dal jamono yii nga xam ne moom laay dund ci la bokk lii nattu la yàllaa may nattu bi xool waaw la akabar yi njàngat insha buñ jeexalee lépp dinañ ci ñëw mais manu la nekk comme ni defoon ci siira bi ah. manu la nekk bi ñuy gis nettali bii jëloon nañu lu bari waaye nag cette fois ci manu ko ndax dañuy tënk dañoo nekk ci jamonoy tënk waaw léegi nag kon mu ne ma ne ah lii itam ci nattu bi la bokk lii itam ci nattu bi la bokk fa qultu ma ne hiina qara'tuha bi ma ko liiree ah wa hadhihi aydan min al lii tamit ci nattu bi la bokk nattu bi ma yàlla di teg di xool nan laay réagir nan laay doxale bi mu demee noonu nag fatayam mamtu biha tannuur waaw fastajartuha nee na ma daal di mooy lii réew ko ci biir marché bi daa dem ba këram ubbi lettre bi gis ko liir jàng ko gis ci lii nee na fatayam mamtu biha tannuur ma dem jublu jël lettre bi ni ma buur bi yónnee jubloog moom fi nga xam ne mooy furna bi nga xam ne moo doon boy ci sama néeg waaw fa sajjartu ma daal di koy lakk dugal ko ci taal bi taal bi lakk lettre bi waaw hatta ila madat noonu laa def ak lettre maliku Ghassan le bourg le roi de Ghassan mu ne hatta ba noonu laa continuer nekk ila madat la romb arbauna min al xamsiin quarante jours romb na ci natt bi natt bi cinquante jours la cinquante guddi moom la naan xam nga dundoon na ko ci jotaay bee weesu léegi nag mu ne mu ne ba quarante jours romb muy ñeent fukki guddi ci juróom fukki guddi yi ci juróom fukki natt fan yi ci natt mu ne was talbasal waxyu waxyu bi nag daal di yéex ci samay mbir ñëwul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mooy ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom boobu ba léegi depuis ba ma waxee la ma wax maag sama ñaari mbokk ya reconnaître ne ñun daal amuñu woon benn ngànt waxyu bi benn yoon la ñëwul di wax ci suñu mbir xam nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen ku nekk jóg leen ba borom bi di àtte ci yéen. moom la naan wastalbasa alwaxyi waaw mu ne ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yati fa ida rasulu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yatini fa qaal noonu daal laa nekke rek ndaw ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di may dikkal moo yonent bi alayhi salaam am kum yónni ci Ka'b ibn Maalik radiyallahu anhuma fa qaala mu ne inna rasulallah waa ji ñëwee mu ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak nee na waa ji ñëwee mu ne ma ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na digal na ma nee na mu ngi lay digal nga daal di beru sa soxna mooy bul séq ak moom dara waaw fa qultu ma ne ma ne waa ji utalliquha am maada af'al lan la lan la yonent bi saa saa wax mooy ma fase ko wala lu may def fa qaala laa waaj na ma déedéet nee na bu ko waxul nga fase ko de dane daal bu ko jege bal i'tazilha fala taqrabannaha mooy na ko beru bu ko jege ci sëy ak yoo yële di am bànneex ci moom wa arsala nee na mu yónni ila saahibayya bi misli dalik yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ci sama ñaari mbokk yi di Muraara ak Hilaal radiyallahu anhuma lu mel lii mu yónni kii léegi nag man bi ma jotee xabaar bi ma ne fa qultum limraati ma wax sama soxna ne ko ilhaqi bi ahlika fa kuni indahum hatta yaqdi allahu fi hadha al amr nee na ma ne sama soxna ilhaqi demal ilhaqi bi ahlik demal ci say ñoñ dellul sa waa kër fa kuuni indahum nekkal fa ñoom hatta ba kera yaqdi la borom bi di atte fii hada al amri ci sama mbir mii ci sama nattu bii ma nekk mu ne nag bi kanta sama mbokk yële fa jaa'at imra'atu Hilaal ibn Umayya kanta keneen sama keneen ki nga xam ne ñoo ànd di di suñu kaw muy Hilaal kanta soxnaam moom nu mu def moom dafa dikkal rasulallah ndawal li sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat lahu mu ne yaa yow ndawal li sallallahu alayhi wa sallam inna Hilaal ibn Umayya shaykhun daa'i' soxnaay Hilaal radiyallahu anhuma ñëw ko ah, yow ndawal yàlla mag la moo xam ne daanaka jeexal na mooy dafa faible waaw waaw nekk na koo xam ne amul force ah moom dafa mage laysa lahu xaadim amul ku koy liggéeyal amul mbindaan bu koy jàppale bu koy liggéeyal amu ko amul booy bu koy liggéeyal waaw fa hal takrahu an akhduma est-ce que bëggoo est bëggoo ma daal di koy ndax dangay bañ ma liggéeyal ko man soxnaam qaala laa yonent bi alayhi salaam ni ko déedéet walakin laa yaqrabannak waaye bu mu la laal ci sëy waaw fa qa fa qaalat wallahi ma bihi min harakatin ila shay ndaw si ne ko dëgg-dëgg maa ngi wàcc yàlla ne moom sama borom kër de amul yëngu ci dara wa wallahi te dellu di wàcc borom bi ma zaala yabki mundu ma kaana min amri depuis ñeent fukki guddee ngi du deñ di jooy kese la dëkk depuis bi nga xam ne li ko dal nii ci wàllu ñàkk demam ak ba ngeen ko waxee lan ko wax ba léegi maa kaana ila yawmihi hada depuis boobu ba bés wax ak yow man mii di soxnaa di soxnaam moom Hilaal radiyallahu anhu mu ne fa qaala lii ba'du ahli kanta man Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu am kenn ci sama waay ñoñ sama famille ne mais law ista'danta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi imra'atik faqad adina li imra'ati Hilaal ibn Umayya an taxdumahu léegi am ku ma wax ne ma waaye yow ci samay ñoñ yow boo demoon ñaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam permission mu may la ci sa soxna man laa liggéeyal ndax kat may la permission soxnaay Hilaal ibn Umayya mu koy liggéeyal yow man ngaa def noonu demal ñaan ko lool fa qultu nee na man Kaab ma ne ma xontu ko ne ko radiyallahu anhuma laa asta'dinu fiiha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa maa yudriinii maadaa yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa ista'zantuhu fiiha wa ana rajulun shaab mu ne man du ma ko def de te yow man du ma dem di ñaan ndigal yonent bi alayhi salaam ci li nga ma wax nii. waaw wa maa yudriini lan moo ma xamal maa daa yaqulu lan bu ma demee lan lay wax ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bu ma ko ñaanee ndigal ci loolu fekk man ma nekk koo xam ne jën laa man ma nekk am nekk ndaw am kattan alors que Hilaal soxnaam da ne kooku mag dafa mage ba manul dara ngir ma koy liggéeyal man ma nekkub jeune di def lu ne nga bëgg man ma dem ñaan dama koy ñaan euh, ndigal ngir sama soxla di ma liggéey ah. mu ne fa labistu bi zalika ashra layal ma la loo xoon quarante jours ci la lii xewe mu ne ma daal di sax ci noo nee ashra layalin li nga xam ne mooy fukki guddi fa kamula lana xamsuuna layla min hiini nuhiya an kalaamina mu matal li nga xam ne mooy juróom fukki guddi ca bi ba nga xam ne ci la ci la ñu tere ñu daal di wax ak ñun mu ne nag summa ginnaaw bi sallaytu salaatal fajr ginnaaw gi ma daal di julli li nga xam ne mooy julli fajar sabaaxa xamsiina layla te subaat juróom fukki juróom fukki guddi ya cinquante guddi ya ala zahri baytin min buyutina ci kaw ci tuwaawu ci étage yi ci kaw tuwaawu benn ci suñu néeg yi fa bayna ana jaalis bi nga xam ne ci laa julli noonu ba toog ala al xaal allati zakara allahu taala ci xaal bi nga xam ne moom la boroom bi nga xam ne tabaraka wa taala mooy ci kawete yéegu qad daqat alayya nafsi wa dëgg yàlla sama sama bopp xaal xat naa lool sama bopp xat na lool waaw xat naa lool ci dëkk bi nag sama bopp ci boppam ma xat ci sama bopp je ne suis pas à l'aise wa daqat alayya al ard bima rahubat suuf si xat lool malgré li muy yaatu suufas Medina mu mel ni xat ma xat si lool waaye ci noonu daal li ma toogee noonu nekk ci xaal boobu sami'tu sawha sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi a'la sawtihi ya Ka'b ibn Malik abshir waaw nee na man daal noonu laa toogee rek daal digg kàddu benn ku yuuxu da wax ca kaw aw fa ala salla waaw koo xam ne dafa yéeg gaaw nu mu gën a gaawee yéeg ca montagne boobu siiw boobu la di salla nekk ca Medina waaw ne ko ca yuuxu yaqulu bi ala sawti mu ngay ca ak kiiwam bu kawe waaw kàddoom ku kawe naan yoo Ka'b ibn Malik abshir waaw naan yow Kaabu di doomi Maalik bëggal nee na naka laa dégg kàddu gi rek fa xarartu saajida ma ma rot waaw ngir sant yàlla wa araftu ma xam ne annahu qad jaa faraj ma xam ne ah ah borom bi andi na buntu ici boo xam ne ci la ñuy génn ci xat-xat gi ñu nekkoon ñun ñett waaw ndimbalul yàlla dikk na ma xam ne lool la. fa aadana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tawbatillahi azza wa jalla alayna hiina salla salaatal fajr mu ne yeneen tubaab yi saa daal di yëgal xamal nit ñi tuub gi nga xam ne moom la borom bi nangu suñu tuub waaw mi nga xam ne màgg na te tedd na kat hiina salla salaatal fajr keroog dafa julli fajar googu man ma julli toog fajar googu da koo julli doog koo yëgal ne borom bi tuubal na. say Kaab ak ay mbokkam radiyallahu anhum fa dhahaba an-naas nit ñu yàlla naka la leen koy ren tubaab yi saa wax ci biir jàkka ji rek fa dhahaba an-naas yubashshiruna nii nit ñi gaaw di jóg ku nekk bëgg indi bonne nouvelle bi ci man ku nekk bëgg nekk ki koy ki ma koy njëkk a wax ak ki koy njëkk a wax ñeneen ñi sama ñaari mbokk ya Muraara ak Hilaal radiyallahu anhum mu ne fa zahaba la fa zahaba mu ne am ñoo xam ne ci jàkka ji lañ génn rek dem fi nga xam ne fa sama ñaari mbokk yi nekk mubashirun ñoo xam ne ñoo dem ngir bégal leen wa rakaba ilayya rajulun farasa am koo xam ne nag moom ki doon ñëw ci man kanta ko aw fas la yéeg moom daa génn jàkka ji rek yéegu fas rek daq rek demali sama kër ngir wax ma daa bonne nouvelle waaye bi muy def lool wa sa'a sa'in min aslama qibali waaw nee na am nag benn waay boo xam ne ah moom ci waa aslam tribu des des aslam la bokk waaw moom moom moom dafa gaaw waaw wa awfa ala al-jabal dama ko dara yéeg ci montagne saxaaba kay waaw fa kaana sawtu asra min al faas ba mu yéegee ci montagne bi mooy ci yuuxu yuuxu comme ne moom laa dégg kanaan yaa Kaab ibn Maalik abshir nee na loolu laa dégg moo tax fa kaana sawt kaddu ga asra nekk lu gën a gaaw min al faas ka fas wa waaye yéeg fas wa di daw di ñëw ci man kaddu gee ko ji ndax waaye daa yéeg ci montagne bi rek yuuxu man ma dégg ko laata borom fas wi di ñëw waa ji waroon fas falamma jaa'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni waaw bi nga xam ne rek ci laa dégg ki nga xam ne moom laa dégg kàddoom bu ma doon bégal naan ma abshir bégal xam naa boroom fas yi moom ba mu waroon fas <laughs> daa daa def demi ah, ah, ko waa ji <laughs> kaabu dégg na <laughs> la def waaw nee waa ji nga xam ne moo ñëw bégal ma ka ka yéegoon ca montagne ba agsee nan laa def ah yubashiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi bushra nee na damaa summi waaw damaa summi li nga xam ne mooy sama ñaari yére yi yére yi kaw ak yére yi suuf laa summi waaw ut leneen lu ba terax laayu jël sama yére yooyu jox ko ko waaw ndax kontaan ndax bëggal ko fa kasawtuhuma iya ma daal di koy jox ngir mu nekk loo xam ne lambaayam la lu muy sol la bi bushra lu waral lool ndax bégte bonne bi nga xam ne moom la ma doon indi wallahi maa amliku ghayrahuma yawma in keroog maa ngi wàcc yàlla ne awma yeneen yére ci wàllu alal yére yeneen yu dut ñaar yooyu kese laa dese woon ma joxe ko waaw wasta'artu sawbayni fa fa labastuhuma fa labistuhuma ma daal di am bi waaw ah luye ji ma luye ji ay yére ñaari yére joxe yi ma soloon luye yeneen yére waaw daal di leen sol waaw léegi nag bi mu leen solee nii moom Seydina Kaab waaw mu ne wan talaqtu ata'ammamu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na noonu laa solo yére yooyu nga xam ne moom laa moom laa luye ma wéy di dem bi jublu nag dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ca ja waaye nee na yatalaqaani naas maa ngi dox nit ñi di dajeeg man ku dajeeg man ci nit ñi ñu bari fawjan ay mboolooy mbooloo ñoom ñépp yuhayyi yuhanni'unani bi tawba ñu may ndokkale bi ma bienvenue ah ci tuub gi nga xam ne moom la borom bi nangu sama tuub loolu la ñu delloo si nangu li nga xam ne mooy suñu tuub waaw ay waay waay kontaan nañ ci yow su kambum na Malik xabaar bi borom bi daal di nangu sa tuub wa yaquluuna lii ñu naan ma li tuhinka tawbatullahi alayk waaw yal na